alhamdulilah mu ne xaddasanaa nettali na Hachim di Hachim mu ne Hachim boobu nag kiñ ci ki ma ci jublu mooy Ibn al-Qaasim yi mooy Hachim Ibn al-Qaasim waaw rahimahullahu taala mu ne moom laa ci jublu fii muy Hachim yaani Ibn al-Qaasim mooy Hachim Ibn al-Qaasim Ibn Muslim Ibn Miqsam an eh, Abu Nadr al-Laythi eh, al-Baghdaadi at-Tamimi rahimahullahu taala léegi. moom mu ne euh, euh, Hachim boobu mu ne qaala haddathana Souleymane mu ne ki ñu nettali mooy Souleymane di wa huwa ibnul Mughira mu ne mooy ibnul Mughira di Souleymane ibnul Mughira al-Qaysiyu al-Bakriyu rahimahullah Abu Sa'id al-Basriyu rahimahullahu ta'ala moo tax mu ne wa huwa ibnul Mughira an Saabitin muy min gis naa annahu qaala mu ne moom nee na mu ne dégg na Anas qaala Anas mu ne Anas na Anas nee na maa shamamtu anbaran qat waaw wala miskan wala shay'an atyaba min riihi rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallama wala masistu shay'an qat dibaajan wala hariiran alyana massan min rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallama nii la ko al imaamu Muslim daal di indi nekk loo xamante ne nii soloo na ko nag ci yeneen i bërëb yoo xamante ne day wane li nga xamante ne ni mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam liñ la wax noonu la meloon ci li nga xamante ne mooy ci wàllu bind dangay gis eh, borom bi da koo tànnaloon li gën a mat mooy ki gën a mat jëmm waaw mooy ki gën a mat jëmm amul kenn koo xam ne jege nga ko amul borom bi dogalul loolu waaw waaw lam yabdu mislul mislal Moustapha Muhammadi waaw lam yabdu masula feeñ masula feeñ mislul Moustapha ki nga xam ne mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma ne ku mel ni moom masula feeñ waaw li Cheikh Ahmadul Xadim wax wallahi alladi laa ilaha illaa waaw lam yabdu mislul Moustapha Mouhamadi sirran wa jahran fil baraaya samadi waaw ci lu feeñ ak lu nëbbu kenn ku mel ni moom masula feeñ waaw moom moomee mooy ki nga xam ne maddalanal islaama wal kufra maha wa bin nasihati li kullin samaha allahu akbar ki nga xam mu ne mat dalanal islaama l'islam bii moo ñu ko fi indil waaw indil ñu ko indil ñu ko ba agsi ci ñu mu wan ñu ko leeral ñu ko wal kufra maha ak kéefër mooy ki ko far wa bin nasihati li kullin samaha allahu akbar ba ni muy waxe ne muhammadun mithaaluhu lam yati fii ma mada wa abadan laa yati sabata anna rabbana lam yuridi mithlan lahu fa mithluhu lam yaridi mu ne muhammadun seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mithaaluhu lam yaati ku mel ni moom masu fee jaar ci kaw suuf waaw bu dara jayee ba nga jàpp ñu baax ñi nga dégg ci ay yonent ngir ma dégg ñuy wax mu yéemu ba nga foog ne yow yaakaar nga ne ku mel ni kooku jege na tarfatal ayni seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy yow xamoo li ngay wax waaw allahu akbar mooy yow yow xamoo li xew muhammadun misaalu ab keemam lu mel ni moom ku mel ni moom lam yàtti masu fi ñëw fii ma madaa ci li weesu wa abadan loolu mooy li weesu de waaye lii ñëw ci kaman ba faw laa yàtti keneen ko mel ni moom du ñëw allahu akbar lu tax barke sabata anna rabbana lam yuridi ndax dafa sax këne borom bi tabaaraka wa taala moo nammul bëggul mislan lahu muy am kenn amut kenn du ko jege waaw borom bi loolooy namm nammam bu jiitu waaw kon nag fa misluhu lam yaridi kon ku mel ni moom mënoo fi teew mënoo feew mënoo teew manoo fi nekk mënoo am loolu masula nekk waaw allahu akbar huwa nabiyu wal rasulu wal xalil wa huwa al xabibu wal allahu akbar waaw mooy annabi sallallahu la yàlla solo wa li mu wax kuntu nabiyan wa aadamu munjadilun fi tinatihi waaw dafa nekk ki nga xamante ne nii nabi waa aadamu te sayyidina aadam alayhi salaam munjadilun fi tiinati <coughs> mu ngi woon ci banam da dafa rabuñu ko <coughs> allahu akbar war rasul waaye moom la yonent bi mooy ki nga xam ne moom la yàlla yónni ci jaam yi ba mu leen bëggee gindi arsala muhammada sallallahu alayhi wa sallam moom la yebal wal xaliil waaw mooy xaritu bi yàlla bi wa huwa al nga ne loolu Seydina Ibrahima am na ko mu ne wal habibu wal habibu mooy soppeeb yàlla moo féete kaw xalil waaw xul xulla googu moom am na ci loo xam ne keneen ku moom amu ko wal imaamu mooy imaamu mbindeefu yàlla yi wat dalil mooy tegtal bi mooy jib bi nga xam ne ku bëgg a jub ku bëgg a gindeeku par force ci moom ngay jaar noo fiy jaare alquran bii mu indi sunnaam si mu ne woon wallaahi ci ngay jaar boo ci jaarul li nga sànku waaw woowal nag woowal ku la soob ne mooy sab sëriñ bés boo fi bàyyee sunu naa yonent bare sa saam nekk ci jaaxaan yoo xam ne dañ naan la ñoom diw ak ñoom daawa la ko wax yow na la leer ne taar raté law ma coche bi yow rate nga ko waaw yow bu la yàlla bëggee gindi da indiwaat ci moom sino yow teg yow <coughs> torox nga waaw waaw allahu akbar <laughs> moom mii alayhi salaatu wasalaam Seydina Anas anhu allahu akbar allahu wax ñu kon côté portrait kon borom bi bindul ko mel ni moom waaw amul ko mel ni moom amul kenn koo xam ne jege na ko ci dara amul amul waaw nit nag di nga topp sunnaam nekk ci li nga xam ne moom la fi indi woon boroom bi jël ci ay meloom moom alayhi salaatu salaam ay jikkoom ay jikkoom moom alayhi salaatu salaam defal la waaye loo ko donn donn donn donn xam nga ne doo moom waaw ki gën a donn yonent bi alayhi salaatu xam nga ne doo moom kenn du moom waaw kenn du moom alayhi salaatu wassalaam allahu akbar léegi kon léegi nag Seydina Anas radiyallahu taala ñu ñëwal ñu nag ci beneen affaire waaw mooy li la doon wax sànq ne la wax na la portrait physique waaw mooy yaramam waaye danay wax nag moom alayhi salaatu wasalaam li xam ne noonu la doon doxal ak moom mu ne liggéeyal naa yonent bi alayhi salaatu salaam ashara man liggéeyal naa yonent bi alayhi salaatu salaam fukki waaw ndax bi nga xam ne ci la yonent bi saa saam ñëw ci dëkkam bii taaba tayba bii ñu nekk nga xam ne borom bi daf ñu xéewale e, ñu ngi à quelques mètres boo doxee tuuti yaa ngi ci minbaru yonent bi alayhi salaatu wassalaam tay fa la ñu borom bi xéewale ñu defe xadiis bii nga xam ne moom lañ doon wax ne dafa am solo lool bunt bi waaw wallahi borom xabru bii nekk ci suñu wet alayhi salaatu wassalaam waaw wa innaka la ala xuluqin moom mii la ko borom bi doon wax ñu ngi nii ci côté min baram bi nga xam ne moom la ne maa bay na bayti wa min bari rawdatun min riyadil janna allah waaw min bar baa ngi nii quelques mètres waaw macha allah waaw macha allah alayhi salaatu wasalaam moom it bi mu ñëwee ci dëkk bii di Taaba Tayba nit ñi di ko jox ay kado waaw comme ni nga xam ne dafa mas a nekk sunnaay nit ñu baax ñi ñu gisee kilifa bu baax ku nekk ñëw ganale leen wala ñëw dëkk si ku nekk jël ay mbir di ko jox ku nekk jël la nga gën a fonk di ko jox yeneen tubaab yi saar saam lamsaar yi di di di fu nekk di ñëw di ko indil ay teraanga ki xéewal léegi nag yaayu seynaa Anas di yaay Ummu Sulaym radiyallahu taala anu am na yenn riwaaya bàyyi jiitleem te boo ci wax benn la muy Seydina Abu Talha Zayd ibn Sahl al Ansari radiyallahu taala anhu wa ardaa <coughs> moo ñëw gis ko ne ko ah Seydina Sayyidatuna Umm Sulaym mi ñu tudd ci xadiis bii ñu génn mu ne ah yonent bi alayhi salaatu nit ñi dañu ngi lay jox lu nekk man nag awma lu ma la jox waaw man awma alal ju ma la jox awma dara lu ma la jox waaye am naa sama anas mi jël ko mu lay liggéeyal nekk sa xaadim loo bëgg moom mu ciy taxaw liggéey boo bëgg rek mettre naa ko à sa disposition moom mi mu lay liggéeyal sama doom ji di Seydina Anas ibn Malik radiyallahu taala anhu yonent ma lay saar saam daal di koy ñaanal ay ñaan yu am solo yoo xamante ne nii pour bañ a guddal moo tax duñ ci taxaw yëpp Seydina Anas nee na gis naa ko ba mu des benn mooy àjjana te loolu am naa yaakaar waaw ndax aadaab yu rëy yi nga xamante ne ñoom ñi nga xam ne rabbaahumul Mustafa wa kafa ñoom xam nañ loolee waaw waaw nañ ne boroom bi kenn du dogu ci borom bi te pourtant loolu lu am la yonent bay saar sama ko mu ne waaye am naa yaakaar ne boobu dinaa ko gis allahu akbar ne ma liggéey ak moom kon liggéeyal naa ko fukki at moo tax fukki at yooyu moo tax Seydina Anas radiyallahu anhu bi yonent bay saar sam di ñëw Medina fukki at la am bi muy génn àddina ñaar fukki at allahu akbar ñaar fukki at bi nga xam ne moom la yonent bi saa saam di génn àddina léegi <coughs> mu ne ginnaaw loolu ci liggéey boobu nag la la doon wax xam nga lu yàgge noonu boo ko liggéeyee nit liñ doon wax bi ñuy tàmbali bunt bi que ne di nga am sa soxna di ko digal yenn yi mu lay def ba benn bés defu ko wala sa doom ak yooyu bu boobaa bu fi nekk di forcer waaw xam nga ne mos fukki at ku ko liggéeyal nit. du ñàkk am na ay bés yoo xamante ne nii doxale na lu mu war a doxale loolu du ñàkk léegi nag mu ñuy ñëwal ci loolu mu ne fa maa xaale lii xat yonent ba saa saa wax mukk uf wax joo xamante ne nii wax la joo xamante ne ju ñagas masuma koo wax allahu akbar uf yonent ba saa saa masuma koo wax waaw loolu moom masuma koo wax <laughs> mooy moom la ñu yàlla moom la ñu borom biir royloo de waaw ku ci nekk rek léegi nag lan ngay xalaat ki nga xam ne bu meree doomam wax ko lu ñaaw a ñaaw a ñaaw a ñaaw waaw wax ko lu ñaaw loo xamante ne nii ëpp naa nettali waaw doomu nàngam ci yow nàngam ak nàngam allahu akbar waaw nàngam ak nàngam wax yu ñaaw ñaaw ñaaw ñaaw yu nekk nga dégg ko waa ji di ko décliné di ko wax gone gi waaw waaw di ko wax gone gi ñenn ñi dañuy rëbb seen doom yi waaw akbar parce que lan a ah, tey de def na loo xam ne waru koo def waaye yow moomu ndaw si ak waa ji nga xam ne noonu ngay def waaw akbar xanaa kii du sa royukaay déggal li Seyna Anas wax masumaa wax uf wax ju wax joo xam ne duñu ñagas masulaam masulaam waaw akbar masulaam loolu borom bi def na ne masuma ko wax alayhi salaatu wassalaam waaw te masumaa def dara loo xamante ni dama koo def wala qaala li shay'in fa'altu li ma fa'alta amul dara lu ma ko defal ci liggéey bi lu ma def mu ne ma yow lu tax nga def lii xam nga yii yëpp mooy yi nga xam ne ay quotidien la mais bu ma defee lu ma war a def sax du ma ko wax ndax kersa gu rëy gi ak ni nga xamante ne noonu la meloon ak muñam gu rëy ak wàcceem ak jikkoom yu rëy yi nga xam ne noonu la mënoon a supporter ay waamey nattu ak yi nga xamante ne moom lay gis muy tukkee ci jaam yi mu daal di koy ngar dàjjoo daal di koy yenu li waji rabbihi tabaraka wa taala waaw xam nga waxoon nañu Seydina Anas ci riwaay yi am loo xam ne nee na nee na man yonent bi alayhi salaatu salaam daf ma daf maa yónni mais ci sama <laughs> sama bopp maa ngi naan boo man duma dem waaye bëggoon naa dem xam nga rek li nga xam ne day dikkal gone <laughs> léegi nee na bi nga xamante ne loolu am na ma dem nag nekk ci xale yi di fokkuwaa waa lieu ma dem ci yónnent bi yonent bi alayhi salaatu salaam man ma nekk ci biir xale yi romb samay morom comme li nga xam ne rek loolu lay xewee nga yónni xale mu dem xelam génn ci mu nekk ci leneen parce que gis na leneen ñun bu dee ñun lan la ñuy def yow da nga rëbb waliyaadu na anas nee na moom waxuma loolu nag allahu akbar xam nga lu ma wax dafa ma bett fekk ma ci xale yi dama eh, eh, <laughs> nga dem ci li ma la yónni mu ne ko waaw yii dinaa dem yonen maa ngi nii di dem allahu akbar waaw waaw <laughs> waaw <laughs> mu daal di koy kii quoi <laughs> te tamit dañuy xam ne bi mu koy liggéeyal doonu ko woon teg lim ne li ma ko doon kon doonu ko woon teg ay liggéey yu metti comme ni nga xam ne noonu la ñuy def waaw bu ñu amee am ni walla booy boo xam ne jàpp ne ñun ñoo kii ay service am lu ñaaw lu ne loo xamante ne suñu doom yi ñu jur duñu leen ko teg ñuy profitoo di leen teg ay liggéey yu metti waaw waxoon naa la nit ñi ñun loolu mooy beroom ñi yor mbindaan ak ñëpp waaw te loolu wala iyaadu billah ni nga koy ni amee ci suñu réew yi ñun jullit ñi fépp waaw ñoo xam ne boon yi wala ñi nga xamante ne ay garçon de kii lañu wala dañ leen a jël ñu leen di liggéeyal daanaka seen àq moom bokk ci waaw di leen maltraité di leen teg ay liggéey yoo xam ne kenn du leen ko teg te yonent ba ne saal saal waxoon na ne yéen seen jaam yii xadamukum ñii seeni nawle lañ bu ngeen moom la waxoon ñoom Seydina Abu Dhar radiyallahu taala an bu ngeen leen joxatee benn liggéey de leen jox liggéey boo xam ne dinañ ko àttan te bu ngeen leen joxee liggéey na ngeen leen ci jàppale allahu akbar jox leen lu ñu man yow en tant que femme bul jël sumbu fóot moo xamante ni nii kenn xamul nu mu toll nga bëgg koo jox ne ko mu def ko waaw bu ko def te boo ko joxee ab sumbum fóot bu dee am nga jot boo mën a jàpp ci póot mi di ko lenqalil wala yu mel noonu def ko loolu mooy ndigalu yonent bi ay saa ñoom Seydina Anas mii da ciy gise ne doonu ko woon teg lu mu àttanul Allahu waaw doonu ko woon lam koy digal muy def même yooyu ah <coughs> doonu ko woon doonu ko woon teg lu mu àttanul te tamit bu ma soon fekk ne boo esprit xale wala fàtte moo ko dugg dal di deful li ko yonent bi sallallahu alayhi wax doonul woon ñëw di ko réprimander waaw waaw kon nag mu ngi noonu loolu lu am am solo la quoi gis nga jikko yi moo tax ñun jikko yi rafet fi nga koy xamee nit ki mooy ci ay ñoñam al imaam an-Nawawi dina indi xadis bi ci biir dina indi bi ci biir bunt bi ñu nekk li nga xamante ne nii mooy ah li xamante ne nit ki euh, euh, euh, mu ne waaw euh, yonent bi alayhi salaam mooy ki gën ci nit ñi mooy ki gën ci ay ñoñam waaw gaa yi dañuy kamufule bu ñu nee seen njaboot yi yor jikko yu ñaaw bu ñu génnee ci biti di wane lu baax wala iyaazu billaah ñoo ñoo gën a yées ñëpp ñooñu moom gën a yées kaay leen yées ka façon yu mel noonu waaw ñooñu ak jikkoy naafeq la ñor <coughs> buñ newee seen kër kenn du bouger waaw di jaay xuural baat waaw ku yëngu mu këdd ku yëngu duma loolu rek la nekkee ñoom léegi nag bu génnee ci biti wala nit ñi ñëw mu mel ni mooy le le papa le papa rêvé alors que moo yées wala iyaadu billah loolu yëpp dafa bokk ci mbir yoo xam ne yu saltee salte la te sori jikko yi an nubuwa yi nga xam ne ñoo jikko yu yonent bi sallallahu alayhi wa moo tax war nañ def attention war nañu xoolaat suñu bopp waaw zahiran wa baatinan laa wax waaw ci biir ak ci biti là war nañu seetaat suñu bopp bu baax baax baax baax yonent ba sa sa waa këram ndax nit moom boo bëggee xam ndax baax naam déedéet bul dem di ko seedeloo ay jàmbur seetal ne mu dëkkal ña ko jege nan lay doxaleek ñoom lan lañu wax ci moom ci loo xam ne du complaisance dañu wax rek te yàlla tax noonu ngay xame nit ki lan mooy valeur am du li muy wane ci suufu tànt yi bu dee waxtaankat la wala ci audio yi muy def mukk njabootam ngay laaj noonu ngay xamee kii mooy kan lan lay peser en tout cas nga ciy ame benn aperçu ndax dëgg-dëgg xaqiqatul amal ki nga xam ne moo ko xam mooy borom bi tabaaraka wa taala waaw faux camouflage yu bon yooyu moom yal nañu ci yàlla musal nit da ngay nekk koo xam ne da ngay dëggu borom bi nee na yaa ayyuhal ladiina aamanu taqullah wa kunu ma'a saadiqiin waaw yéen ñi nga xamante ne nii waaw yéen a gëm yàlla <coughs> ragal leen yàlla. te ngeen nekk li nga xamante ne nii mooy euh, bokk ci ñu dëggu yonent bi alayhi salaatu salaam suy naanas nee na masumaa uuf xam nga uuf eh, cosaanam mooy euh, salte yi nekk ci baaraam gis nga boo sa baaraam sa bu sawee guddee salte yooyu di ci nekk loolu mooy uf mooy wax ju ñaaw wax joo xam ne ju naqari la voilà bu dee doom di ko wax baayam loolu wax ju ñaaw la mais yonent bi alayhi salaatu salaam masumaa wax bu dee ci moom mooy wax ju naqari allahu akbar waaw akbar masuma wax wax ju naqari déedéet kon nag mu ngi noo nee waaw masuma def dara mu ne ma lu tax bu ko def loolu nag te masuma def dara mu ne ma lu tax nga def ko waaw sëy na anas kon gis nga <laughs> ñu yónni ko mu nekk ci gone yi loolu kan la du dal mu dem gis ay moroomam di foo fàtt li nga xam ne moom la ko yonent bi sallallahu alayhi yónni woon li nga xam ne loolu am na yonent bi sallallahu alayhi ñëwul mbéj ko wala ñëw rek xëcc nopp bi ba mu tàng jël waaw wala mu ne ko yow da nga demal ba ñëw tëkku ko déedéet daa ñëw ne ko mais Anas Anas ah dem xam nga keroog loolu lañ la ne yeneen mooy bi mu naan yéen alayhi salaam romb xale yi di leen nuyu mu ne benn bés daa ñëw nuyu fekk xale yi ci mbedd mi mu nuyu leen après yónni ma benn yónni toog ci uh, wàllu uh, yoon bi ci wet gi toog ndeysaan allahu akbar di ma xaar <laughs> <laughs> waaw toogul ci diggu yoon bi de di di bloquer nit ñi comme ni ko ñenn ñi dafay jël seen oto gaari ci diggu tali déedéet nga tas nga nga sës foo xam ne nit ñi dinañ mën a jàll yooyu yëpp ay aadaab la yoo xam ne ren tubaab saa sam dañoo jàngal ci wàllu ween ci wet gi la toog waaw di ma xaar man anas nga gis tamit secret waxul lim ko yónni de waxu ko waaw waxu ko ne lii la ma yóndoon déedéet secret waaw kon nag mu ngi noonu waaw. te yii nii nag nga xam ne moom la def nga xam ne yonent bi saa salaam waxu ko ci dara aw ma dara lu ma def mu ne ma lu tax nga def ko yooyu mooy yi nga xamante ne moom moom la concerné du àqu charia parce que bu dee àqu charia la mu def loo xamante ne nii charia ko tere loolu yonent bi saa salaam du toog naan ba wax dara loolu foot loolu yaa koy xam waaw loolu mooy li jëm ci wàllu liggéey bi mu ko liggéey loo retard bu ci am wala boog ni mu ko defee amaana matewul noonu wala yu mel noonu loolu lay wax yooyu moom lu ma ci def. du ma ne lu tax nga def lii du ma wax lu tax bul def lii allahu waaw yu mel noonu li gën mooy du mooyul waaw waaye waxuñ la loo xam ne dañuy xotti yow ki ngay yar day xotti xormaay sharia comme gone goo xam ne daa ñëw taxaw di julli di fo kooku doo taxaw naan damay toog ah yonent bi alei saatu salaam kat Anas nee na ah <coughs> waxuma wala qaala li shay'in fa'altuhu lima fa'alta masuma wax waxuma dara loo xam ne def naa ko ne ma lu tax nga def ko waaw kooku bokkul ak loolu de déedéet bu dee gone la goo xam ne daa nekk ci yoo xam ne charia ko teg mu ciy fo comme di julli di fo waaw koo xam ne ràññee na waaw parce que bu dee gone it gu ràññeewul kooku fowam yooyu garaawul bàyyi leen ko muy fo yonent bi saa sam da doon nekk ci fii nii minbar bii ñu tiim waaw min bar bii nekk suñu wet dafa doon nekk alxasan ibnu ali jóge na li doom yi waaw di daw mu bàyyi xutba bi wàcc daal di koy min minbar baa ngi nele allahu akbar daal di koy bàyyi ñëw <coughs> yëkkati ko waaw buy buy sëgg yëkkati naka noon noonu umaama doomu Zeynab bint rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam te loolu doon woon ñàkk gone yu mel noon buñ nee ci jàkka yi ñuy fo waaw bu dee ku ràññeewul garaawul mais ku ràññee nit ñi julli mu nekk ci julli di fo wala di di perturber ñeneen yi te moo ko tey loolu dangay wax ak moom xamal ko mbir yi waaw loolu nag doo commencé ñëw rek tëgg mej déedéet comme ni nga xam ne ñun jàpp nañ ne yar moom égal violence du loolu waxal ak moom woo ko bu ngeen paree nga woo ko ne ko xanaa xamoo ne lii julli la tudd julli amul fokk ñu waxoon kawkaw bi waaw kaw bi it fii ci jàkk ji noonu la defoon waaw muy Muawiya as-Sulami waaw dafa ñëw euh, euh, gaa yi ñuy julli nekk ci sàppe yu rafet yi nga xam ne masha Allah yal na ko borom bi baaxi képp koo xam ne baaxeegu ko te ñim ko baaxee yàlla na bépp eh, eh, jaamu yàlla buñ fi def yàlla na ko borom bi nangu te fulandiku waaw defal leen ko ay leer àllaaxira ak àddina waaw ñuy julli mu ne mu mutti sool yi mutti sool ba ak yaram alhamdulilah ak yaram kallaa gars yi di ko def siiñ mu naan yu tey ma dee waaw yii tey ma dee yii tey rek waaw waay waay man yonent saa salaam dégg ko muy wax bu bàyyi bañ pare mu woo ko ne ko mu ñëw nee na mu ngi tiitoon mu ñëw mu ne ko inna haada inna haada salaa lii nii julli la tudd laa yasluhu fiihi yëwanu ci kalaamun min eh, shay'un min kalaamin naas dara ci waxu nit ñi yëwanu ci innama hiya li julli lan la tasbiix sàbbaal yàlla di tudd yàlla di jàng alxuraan ak yooyu mooy loolu la ñuy def ci julli waaye du wax yi ngay wax waaw te yu mel noonu la waxoon kaw kaw bi nga xam ne daa ñëwoon fii ci jàkke ji moom itam tuur fi ndox waaw nit nar koo pamti pamtee mu ne leen zaruhu la tudrimu alayhi la bàyyi leen ko bu leen dog li nga xam ne mooy tuur ndoxam bi mu paree mu woo bàyyi bañ baram waa ji tuur ndox fii ci jàkk ji ba ba pare yonent bi salaam daal di koy woo digle bi zanubin min ma fa uhriqa alayhi baag boo xam ne ndox la def ñu sotti ko ci mu wax ak moom xamal ko ne ko euh, fii jàkka la euh, yii nii yu salte yi euh, nekkul loo xam ne dafay yéwén yuñ ci war a def la waaw fu ñuy jàng alxuraan la di fi def sa baal ak yooyu mu ne maa ngi war ci yàlla moo tax eh, eh, Muawiya Sulami radiyallahu anhu mu ne masumaa gis jàngalekat bu gën a dal bu gën a baax bu gën a teey rasulullah aw kama qaal sallallahu alayhi waaw ndax misaaluhu lam yaati fii ma mada wa abadan laa yaati loolu la <laughs> voilà ku mel ni moom masula am te du am mukk kon xar gone guy def lu dul noonu nag loo xam ne charia ko tere loolu da nga koy yee ndax il faut loolu tekkiwul ne doo yaraate yonent may saa sam da doon yar gone waaw mais bu dee yi nga xam ne moom mbiru boppam la ab liggéeyu boppam luñ ko war a defal mu yéex comme ni ñu wax wala ñu defe ko noo xam ne matewul noonu yooyu du leen ci wax dara day bàyyi waaye nag bu dee nag loo xam ne xormaay charia te bu màggee noonu ah du baax bu boobaa dina ko yar wax ko ko xamal ko ko waaye nag doonu ko woon dóor ndax masula dóor kenn <coughs> moom alayhi salaatu wasalaam comme ni ko Sayyidatu Aïcha di waxee ci xadiis yi ñuy gis fii insha allahu taala waaw kon côté woom gis nañ ko wa qaala wala qaala li shay'in fa'altuhu li ma fa'alta masumaa def dara benn mbir bu ma def mu ne lu tax nga def ko wala li in waaye du caagante ne benn mbir lam af'alu boo xam ne ci service am lu ma ko war a liggéeyal boo xam ne defuma ko mu ne ma ana fa'alta kaza mais loolu tere woon def lii déedéet lu ma dama waroon ko def bu weesoo yeneen tubaab saa sax du ma ne mais Anas lu tax defoo lii lu tax defoo lii loolu dara woon def lii déedéet day bàyyi noonu waaw da bàyyi day bàyyi mu jàll day bàyyi mu jàll wallaahi suñu texee gii waaw gii buñ ko meloon xale yi ci boppam ñooy ñoom ci seen bopp xale yi du mu dëgër dëgër bopp boo mel ak moom nii day soppeeku xanaa borom du waxul walaa tastawil xasanatu wala sayyi'a waaw wala tastawi du yem mukk alxasanatu yi wala sayyi'a du caagante ne yemul ak li nga xam ne mooy lu ñaaw idfa jañal billati hiya ahsan li nga xam ne billati hiya ahsan li nga xam ne mooy li rafet a sayyi'a lu ñaaw waaw fa ida alladi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyyun hamim boo ko defee li nga xam ne daa nekk sa digganteeg moom ak euh, animosité ak ñàkk a déggoo ak ñàkk bëggante koo xam ne ak noonoo kooku day mujj nekk sa xarit boo xam ne sa copain que sa xarit boolu bu tàng jur ci sopp la lay doon waaw gone nag noon la waaw it idfa billati hiya ahsan bu defee lu dul noonu ñoo xam ne sa service bopp la rek yow yaa bëggoon eh, lekk ceeb bu tàng <laughs> nga dem gone gi jënd ceeb bi ba pare di taxawaalu ba ceeb bi sedd saa waay jëlal dugal ci micro-ondes bi bu dee ne borom bi tabaaraka wa taala daal dina lay may micro waaw demal nga def ko waaw tàngalal loolu wala nga jël sa taal woo xob nga def ko waaye loolu jarul nga ci ubbi kaabaa nga gone gi wala yàq ci ngaamam yi ci mbéj gi nga ko dóor ndax la sa ceeb bi sedd na wala yaadu billah loolu loolu moom garaawul muñal waaw laka fi rasulillah wala na fi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama uswatun allahu akbar waaw allahu akbar <laughs> am solo lool dafa am solo lool moo tax loolu nañ ciy bàyyi xel lii Seydina Anas si nettali di ko jële ci yonent bi alei salaatu salaam mu nekk loo xam ne day wane dong dong dong dong euh, xuluquhu alayhi salaatu wassalaam moo tax alxaq di boroomam tabaraka wa taala wax ko comme niñ ko gisoon bi ñuy ubbi bunt bi wa innaka la ala xuluqin azim wallah wa innaka te dëgg-dëgg yow Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam <coughs> la ala xuluqin azim waaw yaa ngi ci kaw ay jikko yoo xamante ne nii yu màgg màgg màgg màgg màgg màgg Allahu salaatu wa salaam kon nag ah ñu yem noonu ñu yem noonu <laughs> ci jotaay bii di ñëw insha allahu taala ñu gis xadiis bi nga xam ne moom la ci al imaam di teg insha allahu taala wallahu taala alam wa sallallahu ala sahibi alqabr wa sallama wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin